ash-Shaafi'i rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi as-saamini wal xamsiin. kon ci suñu jotaay bi ñu génn walillaahi alhamdu wal minna ñu ngi woon ci garab gu bees di bunt bu bees di chapitre bu bees. di juróom fukkeelu bunt <coughs> fukk ak ñett ak ak juróom ñett muy chapitre cinquante-huit baabu jawaazil axdi min ghayri mas'alatin wala tatallu'in ilay bunt bi wax possibilité demander ci loo xam ne possi possibilité jël jël ci loo xam ne laajoo te tamit nekkul loo xam ne loo doon convoité la loo doon yërdu la di ko xool ngir ñu jox la ko ci say xaal mu ne indi woon ci benn xadis kese di xadis cinq cent trente-huit juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-ñett bim ne woon an Salim ibn Abdillah ibn Umar an abiihi Abdillah ibn Umar an Umar radiyallahu anhum annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yu'tiini al-'ataa'a fa aqulu a'tihi man huwa afqaru ilayhi minni lii gisoon nañu ko. gisoon nañ ci gàttal <coughs> baatu hadis bi firi woon nañu ko léegi nag tey ñu waroon a dugg ci njàngat yi ndax daa xawoon a gudd euh, ñu war a gis euh, li nga xam ne mooy taxriij bi njàngat yu njëkk mooy ana ci yan hadis yan téere lañ mën a fekk hadis bi al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah nee na muttafaqun alayhi <coughs> loolu mu ne hadis bi muttafaqun alayhi léegi nag laaj bi moo doon est ñoom est-ce ko solo al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim rahmatullah alayhima ñu ne la déedéet al imaamu seen Ahmad ibn Muhammad <clears throat> daal dina koy solo na ko noonu al imaamu Abu Daawuda ak al imaamu al jamii ñii ñoo ko solo al imaamu al xaafidu al Buxaari taala <clears throat> indi na ci ay bërëb liñ la doon wax ngir faire une pierre deux waxoon nañ la xadiis bi xam nga bi mu indi ci Seyna Salim la jaar mu jëla ko ci baayam di Abdallah ibn Umar mu jëla ko ci baayam moom Seyna Abdallah di Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma wax nañ la jaar na feneen al imaam al Bukhari dafa indi beneen yoon bi ñu la doon wax jaarul ci doomi Seyna ibn Umar yi jaarul ci Abdallah ibn Umar moom la jëkk indi après mu daal di ciy teg mu ne wa Zuhri mooy. Eh, mooy mu lëkkaloo ak càllale bi mu njëkk a wax hmm? ndax mu ngi di ci kitaabul ahkaam baabu rizqil hukkaami wal aamiliina alayha ah, wax nañ la nag moom al imaamul Buxaari par exemple ne ko ci kitaabu zakat ah baabu <coughs> man ataahu Allahu shay'an min ghayri mas'ala par exemple indi na ko foofu moom al imaamul Buxaari rahimahullah waaye eh, hadis bii nii eh, nañ. Eh, man nañu jël boobu après ñu jël bii nañ jël bi ñu jóge léegi ci kitaabu zakat hmm? léegi après ñu jël hadis bële bi nga xam ne beneen yoon bi la jaar imaamul Buxaari yi indi ko na ko imaam Muslim indi na ko waaye bu imaamul Buxaari bi moo gën a mel kon kitaabu zakat ci sahih imaamul Buxaari baabu buntu man ataahu Allahu shay'an min ghayri mas'ala ki nga xam ne yàlla da koo jox darata laaju <coughs> al imaamul Buxaari mu ne haddathana rahimahullah Yahya ibn Bukayr di Yahya ibn Abdillah ibn Bukayr al-Qurashi al-Makhzumi mawlahum ash-Shami al-Misri rahimahullahu ta'ala qaala haddathana al-Layth mooy ki ñu nettali mooy al-Layth di al-Layth ibn Sa'd ibn Abdirrahman al-Fahmi uh, Abul Harith <coughs> al-Misri nekkoon boroom xam-xam waa Misr an Yunus moo ko jëlee ko ci Yunus di Yunus ibn Abi uh, Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjad uh, Abu Yazid al-Ayli rahimahullahu ta'ala te ñoom ñi Misr lañ newoon ah al-Ayli rahimahullahu ta'ala an Zuhri alhamdulillah eh, mu jële ko ci fi nga xam ne mooy ci ama imaamu Zuhri bi Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ah Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab az-Zuhri Abu Bakr gis nañ frère am fan yee rahimahullahu ta'ala hmm, an Salim moo ko jële ci Salim ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi radiyallahu rahimahullah eh, anna Abdallah ibn Umar kana baayam di Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma qaala sami'tu Umar eh, yaqulu <coughs> mu ne dégg naa Umar sama baay yaqulu mu naan kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'tini al-'ataa'a fa aqulu a'tihi man huwa afqaru ilayhi minni fa qaala khudhhu idhaa jaa'aka min haadha al-maali shay'un wa anta ghayru mushrifin wa laa saa'ilin fa khudhhu wa ma la fala tutbi'hu nafsak nii la ko al imaamu al Buxaari indee ci fii léegi bu ñëwee ci beneen riwaay bi nga xam ne beneen yoon bi xoolal nga xam ne jaarul ci waa kër Seydina ibn Umar yi Seydina Umar radiyallahu anhu te moom la wax ne Umar Seydina Umar <coughs> daa am ku mu doon waxal ku ñëw ne ko mu ne ko yow dégg naa buñ la joxee dara fay la doo jël <laughs> léegi nettali boobu mu ne moom boobu mu ko indi ci kitaabul ahkaam ci kitaabul ahkaam bi mu indee eh, bii nii da teg xadiisu Euh, bi jaar yoon bi ñu jóge léegi jaar ci Saalim mu jëla ko ci baayam jëla ko ci Seydina Abdallah ibn Umar mooy baayam mu jëla ko ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu léegi nañ jël <coughs> beneen yoon mu ne kitaabul ahkaam baabu rizqil hukkaami wal aamiliina alayha waaw euh, téereb attey bunt bi nga xam ne mooy wax ci li ñuy fay wërsëgu juge yi ñuy àtte ak ñi nga xam ne ñooy liggéeyal nguur gi ñooñee mu ne haddathana Abul Yaman al-Imam al-Bukhari mu ne haddathana nettal nañu Abul Yaman di al-Hakam ibn Nafi' Abul Yaman al-Bahrani al-Himsi rahimahullahu ta'ala qala akhbarana Shu'ayb mu ne ki ñu nettali mooy Shu'ayb di Shu'ayb ibn Abi Hamza Dinar al-Qurashi al-Umawi al-Himsi rahimahullah Abu Bishr rahimahullahu ta'ala an az-Zuhri moo ko jëlee ci az-Zuhri gis nañ ko sànq jarul ñu ci jaara qaala mu ne axbarani Saa'ib ibn Yaziid ibn ukhti Namir mu ne Az-Zuhri mu ne ki ma xabaare mooy Saa'ib ibn Yaziid di Saa'ib ibn Yaziid ibn Sa'iid ibn Thumaama ibn al-Aswad ibn Abdillah saxaaba la woon Abu Yaziid al-Kindi <clears throat> saxaaba la woon ci saxaaba tuut tànk yi ah ci la bokkoon eh, moom radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah moom mi eh, mu ngi noonu <clears throat> muy as-Sa'ib ibn Yazid rahimahullahu ta'ala moom moo noon bi ñu nekkee xale yi ci Sahih Imam al gisoon na gis nañ suñu bopp ñuy dem di tatag di di di accueillir yonent bi sallallahu alayhi wasallam te saniyatul wadaa fekk mu ngi jógee Tabuk voilà <laughs> ci Tabuk <coughs> loolu ñuy lijjanti talaxul talaxal badru alayna loolu gaa yi dañ koy lijjanti xaala <laughs> ne kii dana Tabuk la woon te saniyatul wadaa te saniyatul wadaa ca noor ba la nekk waaw alors que bu dee ci gàddaay gi moom wala al badru alayna min saniyatil wadaa'i loolu ah yonent bay saasam ci sud bi la jóge woon bon loolu waxoon nañ ko de toute façon euh, loolu moom euh, euh, waxoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna kon mu ne <coughs> as-Sa'ib ibn kon à partir de fii ñoom ñu bay saxaaba lañ moom laa nu wax ñeenti saxaaba as-Sa'ib ibn saxaaba la waaw moom moom moo nettali si imam Zuhri nee na axbarani Sa'ib ibn Yazid ibn Namir léegi di euh, ki nga xam ne doomi euh, sëru Namir ah bon Namir ku siiw la woon saxaaba la woon <coughs> moom ku ku ku ku ku siiw la woon euh, moom kii nag day leeral comme que moo gën a siiw ngir ñu leeral ne ah Eh, kii moom muñ ne waaw diw mooy diw doomi diw ja waaw voilà comme que diwoo gën a siiw mu ngi noonu kon Sa'ib ibn Yazid ah qaala mu ne anna Huwaytiba anna Huwaytiba ibn Abd al-Uzza mu ne Huwaytib kana Huwaytib ibn Abd al-Uzza ibn Abi Qays ibn Abd Wudd ibn Nasr ibn Malik ibn Hisl ibn Amir ibn Lu'ay Abu Muhammad al-Qurashi al-Amiri al-Makki Abu al-Asbagh ñu ne Abu Muhammad radiyallahu anhu wa sahaba la moom moom <coughs> mu ne axbarahu xabarana as-Sa'ib ibn Yazid anna Abdallah ibn Sa'di ken Abdallah ibn Sa'di ni Abdallah ibn Sa'di turam na euh, ibn Sa'di moom mooy Amr ñi ne Qudaama ñi ne Abdallah ibn Waqdan ibn Abd Shams ibn Abd Wudd ibn Nasr ibn Malik gis nga mbokku keela aw <coughs> al-Amiri al-Urduni <coughs> ibn Sa'di lañ ko doon la gënoon a siiw am na nañu naan as-Sa'idi ibn as-Sa'idi al-Maliki mais euh, li gën a dëgër mooy euh, lële ko wax moom non non euh, <coughs> kii la as koy wax voilà moom itam saxaaba la woon axbarahu moo ko nettali annahu kana moom qadima ala Umar fi xilaafati moo nettali Huwaytib ibn Abd al-Uzza wa Huwaytib wala loolu jaru ko <laughs> ci mag ñi la woon ne magu Quraysh yi moom ci la bokkoon bésub yawmul ci la tuub mais bon danañ jàll voilà moom ay cent vingt ans la génn àddina mi génn àddina am na cent vingt <coughs> moom Huwaytib ibn Abdul Uzza <coughs> léegi mu ne Abdallah ibn Sa'di moo ko nettali axbarahu kene annahu qadima ala Umar fii xilaafati ne dafa dëgmal ñëw ci Seydina Umar fekk Seydina Umar nekkoon xilaafa xalifa fa qaala lahu Umar Seydina Umar ne ko Eh, ne ne ne ne <laughs> ne Abdallah ibn Sa'di ne ko alam uhaddath annaka taliya min a'mali an-nas a'mala fa idha utita al-umalata karihtaha waaw daal di koy laaj ne ko ndax xabaaruñu ma que ne yow da ngay chargé wu yor yoo xam ne ay liggéey la yoo xam ne nit ñi mooy intere général la yow nga koy liggéey comme nekk ci administration bi liggéeyal nguur gi yoo xam ne nit ñi nit ñi la fi nit ñi nga fi toogal du sa bopp nga leen di liggéeyal ay liggéey yoo xam ne waaye fayda or tiita bees la joxee al umala umala mooy fay ji rek mooy liñ lay fay karistaha nga bañ ko doo ko nangu lool est ce lañ ma xabaare da koo laaj fa qultu nee na man ma ne ko ah muy abdallah ibn Sa'di ma ne ko fa qultu ma ne Seydina Omar balaa ah kay lii nga ko waxe noonu la ah xaw ma foo jëlee information bi mais loolu la de fa qaala Omar Seydina Omar ne ma maa turidu ila zalik ne ma law Abdallah ibn Sa'di waaw lool nga def di ko bañ a jël buñ la fayee loo loo ci namm qultu nee na ma ne ko inna lii afrasan wa a'budan wa ana bi xayr bi xayr wa uridu an takuna umalati sadaqatan ala almuslimin allah <laughs> nee na ma ne Seydina Omar bi ma laajee loo ci namm ma ne ko man am naa ay fas am naa ay jaam bu dee alal rek <laughs> moo tax wa ana bi xayr man moom maa ngi ci yiw borom bi yakkal dama ci ndabu am yi ay fas yu bari laa yor te kooku ay écurie yoo xam ne sawaay <laughs> loolu si ñëri chatur yi la <laughs> waaw man am na ay écurie ay fas yu bari wa <laughs> wa abudan ak ay jaam yu bari alhamdulillah wa ana bi xayri man maa ngi ci yiw man maa ngi ci wàllu moomeel moom alhamdulillah waaw moom ci richard yi la bokkoon léegi nag wa uridu comme que lii mooy sama xaal boroom bi yakkal na ma ci ndabu am yi wa uridu ma nam ma an takuna umalati ma bëgg nag sama pay giñ may fay bu ma liggéeyee eh, nguur gi sadaqatan alal muslimin ma bàyyi ko du ma ko jël ngir mu nekk sarax ngir jullit ñi qaala Umar li mu waxee loolu Seydina Umar radiyallahu anhu ne ko nag laa tafal ne ko dégg naa li nga wax mais bu ko def de ndax fa inni man nii ngay gis bi Umar kuntu nekkoon naa arat ladi arat gis nga li Abdullah li nga bëgg nii man ba ma ci tollu jamono yonent bi saa salaam moom it saxaaba la mais jamono yooyu amaana moom liggéey luñ ko mais Seydina Omar ne ko man ni lii nga bëgg man bëggoon naa ko waaw fa kaana mu nekkoon rasuulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yu'tini al-'ata dama doon jox yoo xam ne dama doon liggéey loo ma ñëw mu fay ma jox ma waaw bu ma joxee fa aqulu ma ne ko a'tihi afqara ilayhi minni jox ma ku ma ko gën a woo ku ma ko gën a soxlaal hatta a'tani marratan gis nga xam nga lii waxoon nañu ko ci jotaay bee ñu weesu ne mbir mi du benn yoon kese la koy rentway sa sam jox Seydina Omar mu wax lii rek mu ne ko déedéet non da koo jox di ko jox saa bu ñëwee bu lëgéey yorentway sa sam di ko jox salaire loolu lañ ko mën a tuddee mooy umaala gi parce que bu dee amaala mooy lëgéey ji umaala mooy liñ lay fay boo lëgéeyee nee na yorentway sa sam saa bu ma masoon a jox ma ne ko jox ma ku ma ko gën a aajo ku ma ko gën a aajo xatta ba ba benn bés ataani marra mu jox ma benn bés nag boo xam ne benn yoon boo xam ne maalan jox ma alal fa qultu ma ne waxaat ko dama ko doon wax rek ne ko ah yonent way saasam atiyi afqara ilayhi minni jox ko koo xam ne moo ma ko gën a yool mu ku ma gën a ñàkk gin ma koo so aajo woo fa qaala an-nabiyyu yonent way saasam wax ma man Omar nag boobee sallallahu alayhi wa sallam ne ma xudhu ne ma Omar déedéet jël ko fatama walhu waaw jël ko fatama walhu nga daal di koy eh, def sa alalu bopp jël ko nga def ko sa alalu voilà léegi wa tasaddaq bihi boo paree nga daal di koy saraxe mu ne ko jël ko wa tasaddaq bi ah def ko sa alalu bopp après nga saraxe ko fa maa jaa aka mu jox ko règle générale nag yonent way saasaan na ko nag léegi fa maa jaa aka lu la dikkalati min hadal maali ci alal yi nga xamante ne nii alal la joo xam ne dañ ci am àq da koo liggéey wala sa àq la boo xam ne ci donation yi wa anta ghayru musrifin te nekkoo koo xamante ne nii doonoo ko woon yuqamteku wala sa'ila wala sa'ilin te nekkuloon doo ko laaj ah fa xudhu na ko jël wa illaa lu dul lool rek fala tutbi'hu nafsak bu ko toppal sa bakkan mooy bu ci nekk di ko koo waate di ko bëgg lii la kon gis nga beneen yoon bi nii la ko al imaamu al Buxaari yi indee beneen yoon léegi nag mu des al imaamu Muslim Abul Husayn ah imaamu Muslim moom euh, riwaayam la indi na ko ci ñetti bërëb. benn ci yooyu la al imaamu Nawawi rahimahullahu taala daal di indi ci Riyaad bi mu ne mu ngi ko indi ci kitaabu zaka yooyu yëpp ci kitaabu zaka la ko al imaamu Muslim Abul Husayn daal di indi al imaamu Muslim kitaabu zaka baabu ibaahatil axdi ah, liman a'ta min ghayri mas'ala wala ishraaf mu ne wa haddathani Abu Taahir mu ne wa haddathanii nettali na ma Abu Tahir di Abu Tahir di Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh al-Qurashi al-Umawi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne akhbarana ibn Wahb mu ne ki nga xam ne moo ñu nettali mooy ibn Wahb di Abdallah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi ah, ah, rahimahullahu ta'ala al-Fihri Abu Muhammad al-Misri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne akhbarani mu ne xabaare na ma Amr ibn al-Harith di Amr ibn al-Harith eh, eh, eh, ibn Yaqub ibn Abdillah al-Ansari mawlahum Abu Umayya al-Misri al-faqih rahimahullahu ta'ala léegi moom moo ko jëlee mu ne an Ibn Shihab jëlee moom lañ gis sànq mu az-Zuhri an Salim ibn Abdillah moom lañ gis sànq tamit an abiihi mu jëlee ko ci baayam di Abdallah ibn Umar anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yu'ti Umara al-Khattab Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu al-'ataa'a fa yaqulu lahu Umar a'tihi ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam afqara ilayhi minni fa qaala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xudhu fatamawwalhu aw tasaddaq bihi wa maa jaa'aka min haadhal maal wa anta ghayru musrifin wala saa'ilin fa xudhu wa maa laa falaa tutbi'hu nafsak qaala Saalim fa min ajli dhalika kaana ibnu umar la yasalu ahadan shay'an wala yaruddu shay'an kon mu ngi nii <clears throat> nii al imaamu muslim indi léegi nag ginnaaw lii ñu ñëw nag kon ci njàngat yi nii insha allahu taala hadis bi yan njàngat lañ ci mën a am kon euh, premièrement lëkkaaleem ak bunt bi dañ naan lëkkaale bi mooy possibilité jël noonu la tudde bunt bi ci loo xam ne laajoo ko te yuqante woo ko ci waaw mooy Seydina Omar radiyallahu anhu la doon bañ di jël yonent bi alei saa salam naan ko jëlal di ko jox muy bañ ba benn bés nag mën a ko déedéet boo la ko joxatee na nga jël waaw mu wan ko ne loolu dara newu ci waaw te lii la tax yonent bi saa salam ne ko jëlal lool moo gën mooy jël bi moo gën ndax xam nga loo xam ne dañ la koy jox yaa ko sa sa àq la laata nga koy jël nga ne ko joxe nga ne non non jarul joxe ko waaw am nga ci salaire de non sama salaire joxe ko non man ngeen ko jox diw ko wala man ngeen ko def ci caisse de solidarité nangam ak nangam loolu gënul li gën mooy nga récupérer ko ba pare. ndax bu boobaa ci la mbir mi xam nga boo ko fële xam nga boo ñëwee rek nañ ma koy transférer <laughs> loolu sab nattu des na mais bu dee dañ koo téye ba pare ah, soxla yi neex yi tamit. mais malgré ça nga jël ko joxe ko lool fa la pay gi di gën a duune voilà moo tax yore tubaab yi saa saam te mën nga koo jël am leneen loo xam ne gis nga ni mooy nga nga joxe ko yow mubasharatan yow nga nekk ki koy joxe loolu moo gën ngay ut koo xam ne intermédiaire la di la ko joxeel waaw <coughs> moo tax yonent bi alayhi salaam xamal ko Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda ne ko déedéet yow jël ko waaw yow jël ko bu dee <coughs> loolu la <coughs> hmm? jël ko waaw ndax loolu ci la pay gi di gën màgg ko waaw kon mooy saraxe ci alal joo xam ne da koo yor ba pare moo gën alal joo xam ne yaa ko moom demee jotoo ko yor ne aywa saraxe naa ko waaw waaw xam nga moom <coughs> moo gën a màgg mooy liñ la wax léegi léegi kon lëkkaale baa goog mu xamal nag Seydina Omar ne ko bu dee alal la joo xam ne yëkkamte woo ko ci te laajoo ko loolu dara new ci sa àq la nga jël ko walla jëlal waaw jëlal nga jël ko boo ko jëlee nag ba pare mu wax ko rek ni ngay def soit fa kulhu waaw fa in shi'ta kulhu alhamdulillah bu la neexee nga jëfandikoo ko sa plein droit la bu la neexee nag nga daal di koy saraxe waaw mu ngi noonu ndax al kasbul xalaal la alhamdulillah daa nekk li nga xam ne fàgguwén la woo xam ne wu dagan la kon nag mu ngi noonu le kon Euh, euh, euh, di laaj di laaj gis nga li nga xam ne yonent way saa saam loolu la ko évacuer am ne di laaj moom baaxut dañ koo ngàññ moo tax mu ne ko bu dee ne laajoo te yuqamteku woo ghayra mushrifin wala sa'il kon loolu mooy wane ne kon ñaar yee problème a gis bu dee da ngaa ko ba jox la ko mooy façon laaju xaal bi voilà beneen bi laaju làmmiñ waaw loolu moom moo tax xam nga li Imaamu Nawawi doon wax naan seen mazhab dañoo wuti ci ki nga xam ne man naa liggéey quand mais di laaj quoi waaw mu ne li gën a dëgër mooy xaraamal am ñu ne dañ koo dañ ko dina dagan ci ñetti saal waaw que premièrement mooy mu baña toroxal boppam mu bañ a insister ci ki muy laaj waaye mu bañ a euh, <coughs> ci laaj bi mu bañ a insister ci laaj bi mais mu bañ a nekk koo xam ne day lor ki nga xamante ne mooy ki muy laaj bu dul loolu lii bu ci benn dañee ci sart yi léppay xaram waaw ci loo xam ne lépp ci dukk bo léegi kon mm, lii eh, dañ ciy xamee kon que ne eh, eh, <coughs> que ne bu nit ki defal boppam comme niñ ko waxee mooy di gën a dëgër waaw imaamu Nawawi ci al mu ne xadiis bi bokk na liñ ciy jànge mooy manqabatun li Umar waaw wa bayaanu fadlihi wa zuhdihi wa ithaarihi dañ ciy jànge jalooray Seydina Omar radiyallahu anhu ah waaye di leeral ngëneelam di leeral li nga xamante ne mooy dëddu gu mu dëddu àddina ak li nga xam ne noonu wa isaarihi noonu la bàyyee léppam waaw léppam li nga xamante ne nii mooy eh, eh, eh, di di ëffal nit ñi ci loo xam ne moom soxla na ko waaye mu ëffal ko mbokk jullitam waaw bi mu waxee li al imaam al xaafis ibn Hajar mu ne mais du Umar kese <laughs> ah Ibn Saadi tamit boole ko ci ndax Ibn Saadi hmm? Ibn Saadi même li Seydina Omar def la def radiyallahu anhu ba Seydina Omar ne ko lan moo tax ngay def ma dégg ni loo ngay def da liggéey ñu lay jox ñu lay fay nga ne doo jël mu wax ko la même chose Seydina Omar ne ko inni aradtu alladhi aradta man. ca jamono yonent way saa saam bëggoon naa lii nga bëgg kon kooku kay mook Seydina Omar a tolloo man xama <laughs> waaw mooy e, e, e, lépp loo wax ci Seydina Omar ci ngëneel duddu àddina ak bàyyee loo xamante ne ngir ñeneen ñi loolu la doxal moom tamit radiyallahu anhuma kon nag mu ngi noonu loolu lépp lu ama am solo la loolu bokk na liñ ciy jàngi tamit que kii nu mu tudd nit nit comme li ngay gis léeg-léeg nga dégg ñu naan diw mooy député du peuple ah moom salaire du ko jël waaw nee na salaire am nañ ko koy joxeel sàngam waa orphelinat sàngam loolu gënul waaw loolu loolu gënul waaw loolu la yonent bay saa saam bi wax Seydina Omar da ngaa liggéey en tant que député en tant que maire en tant loolu wala yooyu ñu lay fay wala fonctionnaire loo bari la bari la boo doon milliardaire sax ñu lay fay alal jooju li gën nekkul nga ne moo naa leen jox coordonnée bancaire wu association tel caritative tel ñoom nga leen koy viréel tout le temps loolu gënul li gën mooy yow nga koy récupérer ba pare boo ko récupérer yow nga defal ko sa bopp voilà loolu la yeneen saa sa am di wax nii te bu boobaa léeg-léeg diñ ko récupérer ba pare gis beneen maslaxa bu gën a taxaw bu gën a taxaw nga jox ko ñooñee waaw ndax amaana yow yaa ngi leen di jox ñeneen di leen jox ñeneen di leen jox ñoom am nañu loo xam ne man na leen a téye léegi nag yow benn jour boo xam ne benn mois boo xam ne dañ laa fay nga gis ne am na loo xam ne lu jàmp la fekk amaana yoroo ko ci sa alal jële te lii manoon nga ko faa def nga def ko fa en tout cas lu mu mën loolu moo gën loolu nañ ci bàyyi xel waaw waaw nañ ci bàyyi xel te loolu dañ ciy jànge ne lii que ñi nga xam ne ñooy liggéey Euh, ndax lii ci zakat yi Seydina Omar yenn yi dañu zakat la woon mooy wal amilina alayha loolu boroom bi def ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy jox zakat loolu dañ ko ciy jànge waaw ñi nga xam ne ñooy toppatoo zakat yi kenn du leen ne bon yow nag borom alal nga ko voilà on t'a embauché euh, fii nga xam ne mooy direction de zakat et des awqaf de la zakat et des awqaf kon garaawul déedéet non que yow kenn du la fay non kenn du la fay garaawul non non non dañ koy fay. ku nekk xam nañ ko koy jox amul discrimination parce que waa ji riche la léegi nañuy jox pauvre yi yu ëpp lu ñuy fay ñee déedéet mais au même même travail même salaire waaw même travail même salaire y a pas de discrimination salariale loolu amul nooy loolu amul ci l'islam de l'islam moom liggéey bi kay euh, waa ji pauvre la ki riche la déedéet ñoo def même liggéey même salaire waaw même salaire dañ leen di jox dañ leen di jox te tamit salaire yooyu selon ku nekk sa liggéey la mu représenté selon loolu lañ lay fay waaw obligé wul ne ñépp ñooy tolloo salaire mais juge bi ne fonction publique daal <coughs> ñépp war a tolloo salaire waaw enseignant bi daa war a tolloo salaire ak monsieur le juge war a jolloo numéro monsieur le procureur non non ndax Seydina Omar radiyallahu euh, mu nee xalifa ñi mu doon fay ñooñu bokku ñoom lu ñuy kii voilà bokku ñoom lu ñu doon jot loolu dafa am solo waaw am na nag yenn riwaay yu ne alfu dinaar la euh, lañ doon jox Seydina Omar mii alfu dinaar la ko Yonent bi sallallahu alayhi doon jox. wala kële ibn Saadi alfu diinaar lañ ko doon jox eh, moom mu ne noonu baax na waaw joxe leen ko voilà kon loolu yëpp day wane ne kon eh, tout travail mérite salaire voilà te boo liggéeyalee nit ki eh, bu la liggéeyalee na nga ko jox sareelam waaye di ko dawloo loolu bokkul ci maandu te waaye ak tooñ la gu jéggi day boo xam ne day indi sànjum borom te ko koy def waaw sànjum boroom bi ci kaw kay def loole bokk na li nga xam ne dañuy jànge fii mooy lii na Salim wax ne euh, Seydina Ibn Umar loolu la doon def comme que Yonent bay saa saam wax na lii maam ji di Umar ibn al-Khattab alal yi daal lu la fi dikkale ci te laajoo ko te yukkamte ko woo ci jëlal mu ne loolu moo tax fa kaana Abdullahi moo tax sama baay di Abdullah di Ibn Umar laa yasalu ahadan shay'a doonu loolu laaj kenn dara waaw loolu muy ngëneelu euh, euh, ngi nekk ci ñàkk di laaj waaw te loolu gis nañ ko ci bunt bi ñu génn zamm su'al taxaw nañ ci ñàññ li nga xam ne mooy ak laaj ak saa mbay Abdullah Sayyid ibn Umar dafa ne woon koo xam ne laa yasalu ahadan shay'a doonul woon laaj kenn dara dara dara dara waaw doonul woon laaj kenn dara waaye wala yaruddu shay'an utiya waaye it lépp lu ñu ko jox doonu ko woon delloo waaw lu ñu ko jox du laajte de waaye ku ko jox moom mu jël léegi lii nii boroom xam-xam yi dañ naan la bien sûr que lii am na am na am na am na am na lu ñu sous-entendre ci wax ji waaw mooy comme li nga xamante ne loolu la ñoom al imaam al xaafis ibn Hajar wax ne euh, euh, lii am na fi ah, <laughs> am na waaw al la xam nga ne nii euh, leer na ne ila ma alimahu xaraaman mahsa lu dul loo xam ne xam na ne lii moom daa xaraam <laughs> waaw nit ki ko joxe daa xaraam xaraam gu leer nañ loolu moom taxul ñuy wax waaw moom taxul ñuy wax Ah, nekkul ne yow lu la waay jox ah saaba veut ko kon lu ko waay jox rek mu jël même bu dee ne gis na waa ji daa dem sàcc ñëw jox ko mu jël déedéet <laughs> ah gisoo Seydina Omar ak Seydina kii Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar radiyallahu anhu waa ji nga xam ne da leen a joxoon ñu lekk quoi <laughs> ñu lekk ba pare waa ji ne leen ah, ah, leen waaw kay gis nga daa am ku ma njabaraloon quoi mu fay ma moom laa toggoon ñu jox leen ñu lekk Seydina Abu Bakar jël loxo bi dugal ci biir gémmiñ gi waccuwaat lépp <laughs> waccuwaat lépp waaw <laughs> waaw te waxoon nañ la yeneen tray saa saa te xadiis boobu cosaanam mu ngi sax imaamul Buxaari keroog sëy naa kii al bi muy tuub si jóge Égypte ci Muqawqis Iskandariya daal di rey ñamu àndaloon ah, doomi mbokkam ñam àndaloon jóge mu rey leen ndax jalousie leen ndax al Iskandari kii euh, al mu Muqawqis buurub ya liñ lim leen jox ñoom mopp liñ ko jox ndax ñële la a xam mu jalouse leen jox leen euh, sàngara goo xam ne serfan la kenn raxu ko ñu màndi mu rey leen jël alal yi ñibbi ñëw Medina ni day tuub si yonent bay saa saam dana ko am maamaalu ko falaa kantaa sa alal jii moom duñ ci laal dara wa am maa islaamu ko fana am sa lislaam moom dinañ ko nangu ndax kenn du ñëw di tuub ñu naan ko doo tuub waaye alal yi mu fi indi muy alal joo xam ne da ngaa ay nit rey ay nit indi ko loolu duñu ko laal kon loolu da lay leer Abu Salim fa kaana Abdullahi la yasalu ahadan shay'an wala yaruddu shay'an utiya mooy loo xamante ni c'est sûr que du lu xaraam sinon bu dee leer na ko ne lii lu xaraam la ko jël ah non lool lool lool waaw kon nag affaire bi lool moo tax euh, léegi nag mu des mu des waa bi nga waxee lool lu leer nañ am na man am na benn masala mooy waa koo xamante ne alalam <coughs> dafa am dafa am lu baax lu ci lu dagan lu ci jaxasoog lu daganul mais loolu est kooku ngay jël lu mu la jox baax nam baaxut nga ne ma man ngaa jox exemple ma ne la waaw waaw <coughs> mooy waajoo xamante ne nii day jouer pied mi waaye am na benn commerce boo xam ne ci lay jaay di jaay ay yére li ci am li muy am mais nag jouer katu pied mi la te moom daa bari chance rek moom li muy gagner daa bari te alalam job bu ko jëlee da koy booleeg leeg waa amul benn différence bu mu ciy def léegi koog bu la joxee <laughs> est ce war ngaa jël dañ naan la koog ça dépend bu dee ne xam nga lim lay jox ci yéreem yi muy jaay ci lu dagan li la loolu man ngaa jël bu dee leer na ne ci lu xaraam la pied bi pied bi bi mu gañe la loto bi mu gañe jeu de hasard bi mu gañe casino bi mu dem gañe fa a jële jox la boobu moom dafa dafa leer boobu yi da day xaraam léegi nag mu des bu leerul nag bu dee man leeruma benn yoon que ci ban la ko jëlee dañ naan loolu nit ki mën naa jël bu boobaa ndax affaire yi leerul waaw affaire yi leerul te comme que li dagan mais à général boobu bu dee li dagan moo ëpp quoi bu dee li dagan moo ëpp lu xaraam li bu dee yu dagan yi ëpp yu xaraam yi bu dee yu dagan yi ñoo ëpp yu xaraam yi bu boobaa kooku mën ngaa jël ndax al hukmu lil ghalib bu dee yu xaraam yi ëpp bu boobaa da ngay moytu ndax tamit al hukmu lil ghalib waaw léegi sauf que bu dee xamoo ci benn ràññee woo bu boobaa man ngaa jël nga ne ma loolu luy dalil ñu ne la yonent bi saa saa mu xaw xiis mi ñu doon wax léegi buuru as Iskandariya mais na ko doon jox kado muy jël jox na ko mustan jox ko ay jaam jox ko aw aw dul dul berke léegi <coughs> yooyu yonent bi saa jël te ñooy xam nañ ne ñoom léeg-léeg dañ doon tooñ di jël alal nit ñi waaw. dañ doon tooñ bi jël alalu nit ñi te plus am na keneen muy yahudi bi nga xam ne yonent bi saa saam gis nañ xadiis bi fii ci Riyad bi sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne bi muy génn àddina dafa tayle woon <coughs> mettre en gage mbubbu kogam ki nga xam ne mooy benn yahudi boo xam ne moom la ko joxoon mu jox ko dund te yi suñu borom nee na ñoom ñoom soxtu la ñuy dunde quoi mooy soxtu biñ gis fii biñ gis ci jotaay bee bee bee weesu <coughs> soxtan ya fa suxtu yaquluhu saahibuha suxta waaw wow alhamdulillah mooy alal ju xaram moom la ñuy dunde ñu boroom ne gaa lool eh, loolu lañ nekk wa tara kathiran minhum eh? yusaari'una fil ismi wal udwani wa aklim as-suht waaw la bi'sa ma kaanu ya'malun léegi su ëpp ci ñoom ci wa way téere yi ñu njëkkante di dem ci bàkkaar ak noonu ak di lekk li nga xam ne daganut ak li mu wax ne sama'una lil kadhibi waaw di leen décrire ñoom ñi nga xam ne ñooy euh, yahuudi yooyee ne ñoom sama'una lil bi ak kaaluna lis suht déggaa koonu nar lañu lekkaa koonu lu xaraam lañ waaw te pourtant yonent bi alayhi salaatu salaam ki nga xamante ne ci ñoom la bokk muy yahuud boobu teewul mu dem <coughs> euh, euh, jox ko tay la ko yéeréem mbubb ko ngam ngir mu jox ko dund goo xam ne moom lay dunde waaw te loolu neewu naa non ñii so so comme nga ñoom lekkaakoon la la boroom bi sax wax waaw lekkaakoon kon nag loolu mooy li nga xamante ne nii te yonent bay saasan teewul mu jël ko loolu mën nañ ne attention parce que yonent bi alayhi salaatu salaam euh, mën na nekk ne kooku da koo xam xam na ay mbiram te loolu c'est sûr xam na ak fàggu winam fan la koy jële loolu c'est sûr kon kooku mënuñu ko booleeg ñee nga xam ne dana sax euh, mooy en général noonu lañ mel sauf kii exception la c'est sûr que nag lay sax sax dina xam kii ay dundam ndax voisin wam la woon waaw <coughs> waaw voisin wam la woon <laughs> kooku mooy euh, euh, dëkkandoo mooy dina xam dëkkandoowam kon dina xam kii ak faggu woon fan la jóge ba moom gisee ne lii ta ta sha'ir la woon quoi ci orge la woon loo xam ne dund kon xam ne ne kii ci mbayam mii wala loo xam ne lu dagan la ko jëlee moo tax loolu day xaw a gën la góose affaire bi voilà côté boobu moom man lañ laa non non non yonent bay saa sam man na xam te loolu mooy li nga xam ne moo gën a yenu maana te ne yonent bi alayhi salaam xam na waa ji alalam fu mu doon jóge te loolu lu dagan la moo tax mu nangu koo def noonu sinon en général ñoom noonu lañ mel waaw loolu dañ naan la mooy en général mooy liñ la wax sànk daal mooy règle bi bu dee ne lu xaraam jox àtte lu te yow ku mel noonu buy jël alalam koo xamante ne nii moom entreprise sàngara la yor kooku bu lay jox bañal rawatina bu dee ab kilifa diine nga mais bu dee ku ñàkk la koo xam ne amul leneen leneen lu mu lekk kooku darura la waaw kooku dafa loru manu la def neneen kooku dafa loru manu la def neneen moom nag na jël waaw waaw mais moo tax bu dee waa ji day day day day ngénte wala lool eh, way ñàkk yi man nañu dem lekk mais yow mi kilifa moytul lekk ku mel noonu ak yi nga xam ne moom la lay jox ndax genre recyclage la ko bëgg a def le fait que jël da ciy jaare naan walla <coughs> bu baaxul woon sëriñ diw du jël waaw kon lii lépp mooy wane ne ñu ngi ci bàkkoo alors que loolu comme li yonent way waxoon Al-Mughira rek waroon a wax comme que moom alalam lépp moom lii la sàngara ay entreprise sàngara ay jeu de carte la yor ay entreprise yoo xamante ne nii loto la yooyu gars yi di jouer kooku bu la ñëwee di la jox ay chèque ci sa xew mi nga xam ne sa kii religieuse laa ak yooyu sa gàmmu gi wala sa màggal gi wala sa cant gi waroo ko jël kooku waroo ko jël waaw kooku waroo ko jël voilà kon <coughs> kooku bul jël voilà kooku moom loolu lañuy ndax dañuy dañuy jouer ci sa kaw bul jël dara waaw ba pare di leen xamal ne alal jii eh, eh, deel uti fàgg noonu baax te loolu dafa am solo imaginer bu doon Serigne Seye ko def loolu mooy li gën a màgg nit koo xam ne noonu la mel mais na ko def ci teggin ci ay sutura nag ko wax waaw bu gaa yi ñëwee waaye cant gi bés sàngam la ñu indi ay camion ne lii kat Serigne diwa kii diwa ko fi indi borom Richard bi boroom alal ju bari bi mais alal la bi yépp yow xam nga ne moom sàngara rek lay liggéey bu boobaa yow Serigne bi bu boobaa yaara wax camion yi moom mënu la wàcc waaw mënu la décharger. waaw manu la décharger waaw lu tax parce que mooy li nga xamante ne nii mooy lii daganut waaw te loolu gis nga bu ko defee camion yi dëppaat non sa dina am lu mu def ci moom loolu mooy mooy daawa bi dina mat mais boo ñëwee di jël waaw comme na nga xamante ne moom la yenn kii caaxaankat yi di wax koo xam ne caaxaankat bu mag la waaw caaxaankat bu mag loolu lañ nee gone la woon Sénégal quoi waaja di wa ak yenn santam xaw ma lan na waxe woon muy sant ñi nga xam ne ñoo fi indi te eh, eh, eh, ñamu doon sant kenn ci caaxaankat bu mag la mooy caaxaankat bi gën a mag Sénégal rek waaw mooy yàqkat bi gën a mag Sénégal waaw Sénégal ba mu daj moo fi daq yàq waaw Sénégal ba mu daj kooku moo daq yàq ba jamono jii may wax ak yow waaw ci début wu Chaabaan bii ñu nekk mille quatre cent quarante-cinq mercredi 14 février 2024 bokk na ci ñu gën a yàq ba tey <coughs> dafa yàq te bam dalee yàq man mi ju doogu ma woon <coughs> waaw mu koy tagg quoi sëriñ ma di ko tagg ci yi nga xam ne nee na moo ko fu indi xoolal loolu rek moo tax gaa yi wolof yi boo ñëwee naan leen kii li muy def baaxul en fait dañuy jàpp ne yow da nga am problème parce que dañoo gis sëriñ si ci boppam ak yeneen sëriñ xamante ne ni. ñu ngi fii ñu xam leen ñoo xam ne dañuy tagg waa ji di ko di di di ko taggal ay ay ay ay la muy liggéey waaw lu bon li ñuy def di wan ne ñoom ci boppam ñu ngi suivre affaire am yi ba am na ñu ci xam ba pare di ko tagg waaw walla iyaazu billaah léegi yow loolu nan nga mën a taxawee ne nit ki koo xam ne kooku rek lay déglu boo nee <coughs> te amoo sant bi <coughs> comme que jàpp nañ ne ak mbaax ci sant la ak kooku wilaaya te ko wax ñi ma fi wax ñii yépp mooy sant sëriñ ñii wax Sénégal waaw ñoom la de génn ci ñoom ñaar ñaari sant yi gën a siiw ci sëriñ ci senegal foofu la ñoom ñi may wax ñi ñaar ñi ko def kenn ki ci kay la bokk keneen ki ci beneen sant bi la yor waaw tey kilifa lañ <laughs> léegi yow kooku imagineel kooku nga bëgg a wax taalibe boo xam ne nee na kii moo kii moo fi moo moo moo fi sëriñ bi wala moo fi nekk walla ci sëriñ ci la bokk bu jàngul amul fit nga ñëw moom day jàpp ne sawaay mii dafa am problème quoi parce que Serigne diw ci boppam day déglu affaire yi day suivre sawaay day nangam ak nangam waaw lu bon lu ñu def alal bi mu jëw jox leen ci seen sévère mënu yi ñu jël wala wala iyaadu billah moo tax réew ma naqaree defar côté boobu waaw ndax ñi waroon a defar ñooy yàqkat yi waaw ñoom ñooy nangu yàqkat yi moom leen ndax jàppal ma jàpp kese la mooy liñ la doon wax tripartite boobule walla iyaazu billah waaye loolu moo doon li gën kii mooy ñun bañ a nangu affaire yooyu waaw ne déedéet ñun du ñu jël lii waaw ndax nangam ak i nangam boo ko defee ñu xam ne ah loolu dina leen jàjji wala dina tax ñu def attention waaye buñ ñëwee ñu barkeel leen ko waaw tape ci kaset sëriñ di leen sant yal na yàlla jëmale kanam kaseel leen kaset bénir que sëriñ bi bénir na ko <laughs> waliyaadu wal waliyaadu billah waliyaadu billah loolu yëpp ay caaxaan la kon loolu ci wàllu alal yi Mawlana Ibn Umar nag radiyallahu anhu da doon jël parce que gisee ne euh, moom daal kii wala alal yi waa ji day am lu dagan am loo xam ne daganul waaw euh, moo tax am benn euh, so kii mbokk soxnaam bu mu doon jël alalam al yoo xam ne <coughs> al moom daa <laughs> ne mais baas la defoon ci ci ci ci ci Irak fële <laughs> mais moom par exemple bu ko doon jox da doon jël parce que daa jàpp ne euh, waaw mais en tout cas euh, mbokku frère am la quoi mbokku frère euh, mbokku kii yoon soxnaam maanaam frère am voilà mais daa jàppoon ne moom déedéet alalam am na lu dagan am na lu daganul te dagan mu ëpp voilà moo tax bu ko doon jox ay cadeau da doon jël voilà loolu it lu dara bàyyi xel la. wallahu euh, taala alam kon loolu daal ci kaw noonu lalit kii mën a jële façon alal yi mel noonu mais burul lool rek fala et bul jël alal façon alal yoo xamante ni ay alalu recyclage la ñoo xam dañoo bëgg a jouer ci sa kaw parce que yow yaay nitu diine ki ñu lay jox yoo xamante ne ni daganul biir daganul bëccëg kon nag ci biti kon ci kaw noonu <coughs> lañ jeexal bi bii di ñëw ñu gis buntu bu bees di bunt cinquante neuf insha allahu taala chapitre cinquante neuf